ñu ngi woon ba léegi gisoon nañu ñu ngi woon ci yoonu hijratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam min makkata ilal madina muy ñu ngi woon ci yoonu gàddaay ji ah, bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi di seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañu nag Eh, ci yoon bi kon gisoon nañu qissatu suraaqa ibn maalik ibn junshum radiyallahu anhu wa ardaah eh, bi ñu ko gisee ba pare gisoon nañ li nga xam ne moo xew biir quraysh ginnaaw gi biñ leen rëccee ba gisoon xadiisu saydatu asmaa bi radiyallahu taala anha wa ardaaha ak maam ji di abu quxaafa defoon nañ tarjumaam radiyallahu taala anil jamii tey nag ñu wara a continuer kon ci yoon wi di gàddaayu al mustafa alayhi salaatu wassalaam ginnaaw kon xadiisu suraakat ibn malik ibn jonshum comme li seydna abu bakr radiallahu anhu waxoon dañ gisoon ko ci riwaayam bi bi weesu te imaam ahmad ibn hanbal naka noonu imaam al buxaari yi naka noonu imaam muslim ibn al xajjaaj ak ñeneen solo nañu ko mu ne bi ñu génnee màkka dañoo dox guddi géeg bëccëg gi yépp ba mu tàng jër ba jant bi nekk qaaimu zahira au mu gis aw xeer woo xam ne ci la dem gis fasker mu daldi koy defar lalal ci aleyhi salaatu wassalaam mu dal di tëdd foofu ne ko tëddal ah, nee bi ñu fa jógee di dem bam daje fa ak ra'i boobu mayoon ko soow nee bi muy dem kenn kenn dabuñu ci ñu doon topp lu dul Suraaqa ibn Maalik ibn Jushum gisoon nañ la fa xewoon ginnaaw gi nag ñu continuer ah li ci topp moom la as-sayyidatu asma bint abi bakrin radiyallahu taala wa ardaaha doon di nettali comme li nga xam ne imaam ibn isxaaq raximahullah moom soloona waxu saydatu asmaa bi gisoon nañu ko sax waaye biñ ko gisee dañ ne woon riwaaya bi bu dee riwaaya imaam ibn isxaaq wérul ndax dane woon xuddistu an asma fa xuddistu nettali nañ ma fa xuddistu an asmaa bint abi bakrin annaha qaalat moom saydatu saydna imaam ahmad muhammad ibn isxaaq raximahullah dane woon nettali nañ ma fa xuddistu nettali nañ ma an asma jële ci asma bint abi bakrin radiallahu anhuma boobu la doon nettali mooy riwaaye boobu ñun benn partie lañ ci gisoon bi ñuy bëgg a wax mooy bi kuffaaru qurayshi ni bi leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëccee ah, mu ne woon qurayshi li njëkk a def mooy gisoon nañ dañu dem mu ne noon mooy bi mu nee lamma xaraja rasulullah sallallahu abu bakrin radiyallahu anhu ataana nafarun min quraysh fiihim abu jahl ibn hisham mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak abu bakrin radiyallahu anhu génnee gàddaay Quraysh daal di leen perdre bañ taxawee ca buntu néegam doon ko xaar léegi mu ne ci lañu dikkal benn mbooloo ci waa Quraysh fiihim Abu Jahl ibn Hisham bokk ci mbooloo moom Abu Jahl mooy mu ko laajee ne ko ay ayna abuki yaa bint Abi Bakr ne ko an sa baay yow doomi Abu Bakr radiyallahu anhuma mu ne ko xawma wallahi ay na abi xaw ma waat naa ci yàlla xaw ma fu sama baay nekk mu ne mu dóor ma mbéj fi la ko dóora mbéj xatta taraxa minha qurti fa latama xaddi latmatan taraxa minha qurti mu tëgg ma mbéj oo boo xamante nii sama nopp jaarowee fa la jaare naaw tën ci lex yi xadiis boobu li ko ñun foofu lañ ci yemoon waaye li ci continuer loolu lañu war a moo ñu intéressé tey waaye gisoon nañ ne bu dee ci yoon imaam ibn isxaaq bi dafa da'if ndax dane fa xuddisu nettali nees ma mooy dafa am inqitaa gu rëy ndax waxul ñan ñoo nekk ci càllale gi waaye imaam az-Zurqaani ci sharh bi mu def ci al mawaahibul laduniya bu imaam al qastallaani raxmatullaahi alayhima eh, moom mu ne mu indi fa lu am solo ndax dane riwaaye bii nii imaam ibn isxaaq eh, imaam eh, ibn isxaaq daal dina koy solo waaye riwaaye imaam ibn isxaaq bi moom dafa am inqitaa li nga xamante ne noonu lañ ko waxe léegi noonu lañu ko gise léegi moo tax mu ne moom imaam az-Zurqaani mu ne bi muy wax ne qaalat Asmaa bint Abi Bakrin bi muy sharaa loolu mu ne boroom Ghaylaaniyaat daldi na koy sole raxmatullah yi jële ko ci min tariq ibn Isxaaq jële ko ci yoonu imaam ibn isxaaq qaala imaam ibn isxaaq ne xuddistu an asma fa huwa munqati moom imaam az-zurqaani raximahullah mu ne imaam ibn isxaaq moom dane xuddistu nettali nees lañ ma an asma mu jële ci asma bint abi bakr radiyallahu anhuma fa huwa kon nag càllale bi munqati'un dafa dog rupture bu mag moo fa am ndax dafa ñëw rek nettali te xamuñ ñan ñooy intermédiaires yi te moom fekkewul woon xew-xew bi te du saxaaba moom waaye imaam az mu ne teg ci mu ne laakin rawaahu al-Haafiz Abul Fath al-Ya'muri muttasilan mu ne waaye nag euh, al-Haafiz di Haafiz bu mag bi di Abul Fath bokk ci xuffaat yi di abul fath al ya'muri rahimahullah moom daal dina koy soloo nag muttasilan mu daal di jokkaloo mu ne min tariqi jële ko ci yoonu hisham ibn urwa kon imaam ibn isxaaq ci yoonu muhammad ibn isxaaq la ko jële mu jaar ci yoonu kan ci imaam ibn isxaaq ne mu jaar ci yoonu hisham nekkoon doomu urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' an abihi hisham jële ko ci baayam di urwa urwa jële ko ci kan an asma mu jële ko ci asma di seen di maamu hisham radi tey yaayu ak abdullah ibn zubayri radiallahu taala an il jamii kon lii mooy càllale imaam muhammad ibn isxaaq bi imaam al yaamuri rahmatullah jokkale na ko kon dañuy gis ne xadiis bi bu wér la ndax lan Hisham moom laa yusalu man huwa kenn du laaj kan mooy Hisham waxoon nañ la ne moom mii euh, Hisham bii ak imaam Malik rahmatullah alayhi ma ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñooy ñi jam Muhammad Ishaq ba ñuy wax ci moom ndax moom mii euh, moom problème bi mooy naka la mu ne woon naka la imaam Muhammad ibn Ishaq mën a soloo xadiis ci soxnaam mais loolu boroom xam-xamu xadiis yi daal dinañ ciy tontu ne soit mën naa nekk ne imaam Muhammad ibn Ishaq laa dafa soloo moo ci moom jële ci moom laata moom mii mu koy denc walla li gina kii mu nekk li gina beneen tontu bi mooy ne mu nekk koo xam ne ñoo bokkoon nekkoon axuhu fi radaa nekkoon axuha fi radaa Muhammad ibn nekkoon mbokkam ndaw soosu di soxnaay Hisham ci wàllu nàmpal te bu boobaa mu wéet moom di ko laaj xadiis dara newu ci ndax moo ko ku mu bokkal yaay ñooyem mooy Hisham bii nekkoon doomu Urwa mu jële kon ci baayam Urwa Urwa jële ci yaayam di Asma muy càll kon bu jokkaloo kon loolu lañuy gis ne kon am nañ ci yañ doon wax ndax biñ ci tollee dañ ne woon riwaaya imaam ibn Isxaaq bi dafa da'if waaye yoon bii di imaam al-Ya'muri yi daal dina koy jokkale kon muy xadis bu wér di ñu kon ñu conforté waale ca lañu waxoon ne lañu nootaloon ne amaane li li nga xam ne moo gin a dëgër mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam demul woon ci xaar bi ba mu jógee këram direct ndax Quraysh dañ ne woon ba ñu doon indi li koy wane ba indi riwaay imaam ibn Isaaq bi dañ ne woon lool mënuñu cee sukkandikoo ndax dafa daif waaye walillaahi alhamdu wal minna ndax nooy gën a gëstu di gën a xam sa réer di gin a gis yu bees di gën a xam ne lii xamoo ko woon muy lii ñu gis ko ci euh, sharxu euh, al-allaamatu zurqaani bi mu def ci al-mawaahibu laduniya bi imaam al-qastallaani raxmatullaahi ala al-jamii kon ñun lan moo ñu soxal foofu waaye loolu benn partie la muy bu dee ci xadiisu as-sayyidatu asmaa bi waaye nettali bii nga xamante ni nii moom lañ nara nettali comme que dugg nañ ci wàllu taxrij bi nañu ko def benn yoon imaam alxaakim daldi na koy solo ci almustadrak indi nettali bi ci guddaayam jële ko ci hisham ibnu xubayshin bi nga xam ne ci la ko solo moom imaam alxaakim mu ne saxiixul isnaadi walam yuxrijaa mu ne xadiis bii de am ne moom lañu war a gis insha allah mu ne sanadam càllaleem bu wér la walam yuxrijaahu ñaari sëriñu xadiis yi di imaam al buxaari ak imaam muslim ibnul xajjaaj raxmatullah alayhima daal di wuñ koy solo ndax moom loolu mooy téereem bi al mustadrak dafa chartaloon boppam que ne day indi xadiis yoo xam ne day nekk ci chartu saxiixayni Euh, waaye yoo xam ne boo demee ci ñaari téere doo leen fa fekk mu ne nag moo tax mu ne saxiixul isnaadi sanadam di càllaleem lu wér la walam yuxrijaahu waaye solowuñu ko indiwuñu ko ci seeni téere ah tudd na fa nag luy wane ne moom imaam alxaakim raximahullah këne mbir mi dëgër na naka noon imaam az bi ñëw daal liggéey ci ginnaawam daldi di tëggaat téere bi toppaat yi nga xam ne moom la imaam al-Hakim wax ci ne wér na mu ngi ci charte Sahihayni mu daar jaaraat ci ginnaawam xool càmbaraat àtte ci moom moomu di imaam az-Zahabi rahimahullah nee na saxiixun gaa xadiis bu bu wér la wala waaye nag moom àndul ak moom këne ci charte saxiix saxiixayni la wala këne ci seeni charte la charte saxiixayni yàgg nañ ko fi wax mooy góor ñi fa nekk ci càllale yi comme nga gis càllale boo xam ne yow personne yi nga gis ci càllale bi ñoom ngay fekkaat ci chaîne bi ñoom doo demee diñ leen fekk ci saxi imaamul Buxaari ak saxi imaamu muslim muslim wala benn ci ñoom ñaar moom nag loolu la d'accordul ak moom nee na imaam az-Zahabi mbir mi wér na waaye kantaane ci charte saxiix yi la non euh, am na nag yeneeni càll la yoo xam ne euh, mën nañu yem ci yii nii ba ñu gën dugg ci wàllu gën guddal ci wàllu li nga xam ne mooy taxriij bi léegi lan moo xew bu dee riwaaya asma bint abi bakri bi radiyallahu taala anhu wa anhuma wa dane mooy bi lee bi ko abu jahlin fëggee mbej ba pare mu ne summan sarafu fa makasnaa salaasa layaalin wa ma nadri ayna wajjaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatta aqbala rajulun min aljinni min asfali makka yataganna bi abyaatin min shi'rin min shi'ri ghana'il arab wa inna annaasa la yatba'uunahu yasma'uuna sawtahu wala yarawnahu xatta xaraja min a'laa makka wa huwa yaquul moom mu ne summa euh, sayyidat asma radiyallahu anha kon nga jàpp ne kon xadiis bi xadiis bu wér la ndax jaar na ci xadiis yoonu alxaafidul yaamuri boobu jokkale na ko mu ne ginnaaw gi bi ma abu jahlin fëggéem nekk ànd ak mbooloo mi àndaloon su man sarafu ginnaaw gi ñu wan ma ginnaaw dëpp di waaxuy dem waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom yi ñoom it dem nañ Quraysh gisuñ leen nee na fa makas naa salaasa layaalin ñu daldi paase euh, foofu Makka ñun ñu nekk Makka thalatha layaalin euh, ñetti guddi yoo xam ne xamuñ ci ñoom dara amuñ ci ñoom benn nouvelle Quraysh nag ñoom it xamuñ ci dara falam nadri ñun xamuñu ayna tawajjaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana fan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di féete fan la jaar nee na ba am ku ñëw benn ñu dégg benn jinne lan moo tax mu dogg nañ benn jinne la ndax wax ji dañuy dégg wax ji te gisuñu ki nga xam ne mooy wax dégg nañ kàddu gi moo tax mu ne yasma'una sawtahu mu ne waaye kooku wala yarawnahu nit ñi te dafa ñëw ba ci biir waa Makka mu daldi fay wax ay shi'r ay poème comme ni nga xam ne araab yi yu araab yi xam yu araab yiy way nit ñi di ko topp di ko déglu waaye dégguñu ñu ngi koy dégg mi gisuñu ko lan la doon wax foofu la ñu wane ñun fi nga xam ne moo ñu intéressé mu ne ci biir bayt yi ñu ngi dégg mu naan jazallahu rabbun naasi xayra jazaihi rafiqayni xallaa xaymatay ummi maabadi huma nazala bil birri thumma tarawwaxa fa aflaxa man amsa rafiqa muhammadi mu ne moom bi ñu koy dégg lan la doon wax baat boobu ñu doon dégg te xamuñ kan nee na mu ngi doon wax naan jazallahu yal na buur yàlla fay rabbun naasi di boroom nit ñépp xayra jazaa'ihi gën jaa baax ay payoor gin jaa baaxu payoor kan la koy fay rafiqayni xallaa wala rafiqayni xallaa xaymatay ummi maabadi mu ne yàlla yàlla fay gën jaa fay ñaari àndandoo yoo xamante ne nii wàcc nañu dal ca xaymaay ndaw sañu naan umm maabad alxuzaa'iya mu ne ñoom ñaaru huma nazala bil birri thumma taraxalaa ci beneen riwaaya huma nazala bil birri thumma tarawaxaa fa aflaxa man amsa rafiqa muhammadi alayhi salaatu wasalaam mu ne ñoom ñaar de muy ñaar ñooñu ñan la naan ñu fay na leen yàlla fay gën jaa fay mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak seydina abu bakr mi àndal radiyallahu taala anhuma anhu wa mu ne ñoom ñaar de nazala wàcc nañ ca xaymaa yi tànti ndaw soo sële nga xam ne loolu arab yi ñoom nekk doon tabax ay kër ah, comme euh, nu mu tudd ay ay ay ay latérite ak bandeek yooyu wala di tabax ay kër bi mur ak yooyu bariwul woon lu dul ci ville yi mais bu dee ci àll bi comme ay Makka yooyu da nga fa doon fekk yu mel noonu mais bu dee ci àll bi ñu dëkk ci àll bi ak ñi nga xam ne seeni jur la ñuy yor ay nomades lañu dañuy wër di topp fu ndox mi nekk ak al al yatba'una ma awal wal kala doon topp fi nga xam ne ndox mi fu leen ndox mi yóbbu ak pâturage bi fu am ñax fa la ñuy jaar comme ni ñu ko xamee euh, ci Afrique yooyu nga xam ne dañuy wër peuple yi nga xam ne jaaru massa yeeg pël yeeg yooyu di wër di seeti ak seen nag yi di seet fu ndox nekk ak fi nga xamante ne ni foofu la ñax mu tooy nekk wala fu mën a dundale seen kii fu ñu nekk moo tax duñ des fen dañuy wër rek moo tax ñoom ay xayma lañ doon ut mu ne ñoom ñaar ñooñu nag wàcc ci xaymaay ku ñu naan Umm Ma'bad yal na leen yàlla fay gën jaa fay mu ne ñoom wàcc nañ fa bil birri ci njekk neewuñ ça fait l'occasion benn femme la boo xam ne bu mage la ba presque ab màgget la presque nañu dépouiller nañu gaaw waaye li fi des lépp nañu raafale kër gi balaa nit ñi ñëw ndax dañoo nekk ci aajo ndax dañuy gàddaay ngir yàlla waxuñ lool de razia wuñ foofu wala jël fa fa moomul moo tax mu ne huma ñoom ñaar de alayhi salaatu wasalaam ak seydna abu bakr radiyallahu anhu birri dañoo wàcc ci njekk summa ginnaaw ga taraxalaa wala tarawaxaa ñu daldi jóg daldi nekk fa ba seen jóg dem jotee ñu daldi tat jëlaat seeni mbir daldi dem continuer seen yoon mu ne fa aflaha man amsa rafiqa muhammadi mu ne fa aflaxa texe na mu ne texe na texe na texe na man képp koo xamante ne nii wala ñépp ñoo xam ne mujj nañu nekk di nekk àndandoo yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dina Abu Bakar texe na Aamir ibn Fuhayra texe na waaye képp ku ko topp ci sunnaam ak alxuraanam faqad faaza aflaha man amsa rafiqay muhammadi alayhi salaatu wassalaam ah loolu kon saydatu asma ginnaaw gi mu ne ci biir bàyyi ci yëpp na lii dinañ ci gën ñëw insha allah ci fin bi ah, mu ne fa lamma sami'na qawla ba ñu déggee wax jooju kooku di wax te dégguñu ko moo tax mu dong ne jinne mu ne nag fa lamma sami'na qawlahu arafna xaytu wajha rasul xaytu wajjaha rasulullah sallallahu mu ne nag bi ñu ko déggee ci lañu xam nag fan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon jaar wa anna wajhahu ila al madina mu ne ñu xam ne nag début bi ñu génnee waxoon nañ la ci sudu Makka lañ demoon te kuy dem Madina doo dem ci sud bi ci noor bi ngay jëm ndax Madina nooru màkka la féete moom laa la joxoon euh, misaal koo xamante ne ni Mauritanie la jëm jaar yoonu kaasamaas waaye bi ñu tegee noonu la tàmbale woon jaar ci sud bi jekki bi ñu dégg toog ñetti fan ñuy dégg lii ñu xam ne léegi nag tegu na ci yoonu Medina wa mu nga ca noor mu ne ci lañu ñu xamee anna wajhahu këni fi mu féete léegi ilal madinati mu nga madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam riwaaye imaam al bayhaqi bi ci lii lan moo xew foofu mu wax xayma tey dañuy gis ne riwaaye imaam eh, yaay asmaa bi lii lekk la indi waaye lan moo xew foofu waxuñu ko bu loolu léegi na imaam al bayhaqi rahimahullah daal dinay solo mu ne axbarana abu abdillah al xaafid mu ne nettali nañu abu abdillah euh, al xaafid riwaaye bii nii ñuy wax nii moom la ndax abu abdullah alxaafid waxoon naa la mooy imaam alxaakim moom mooy sëriñ bu mag a mag a mag bu imaam albayhaqi bokkoon ci sëriñam yi mu nawoon ko lool moom imaam albayhaqi alshafii sëriñam bu mag bi moo doon alxaakim moom moo tuddoon abu abdullah alxaafid loolu lay wax bu nee xaddatanii wala axbaranii wala axbaranaa wala xaddatanaa abu abdillah alxaafiz xamal ne kooku mooy imaam alxaakim an-naysaabuuri boroom almustadrak ala saxiixayni raxmatullahi ala aljamii mooy bii nii wax nañ ko bi ñuy def taxriij bi léegi kuene imaam alxaakim mooy bi imaam aldahabi bi mu nee moom bu wér la ci chartu saxiixayni moom la ne bu saxiix la hada xadiisun saxiixul isnaad waaye nag du nekkul ci charte yi ñun l'essentiel mooy wér na ah! da ko dàq complètement ba bare ne maa fi hadihi turuq shay'un amul ci yoon yi benn yi ñëw ci nettali ummu jaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaar ci umma Ma'bad amul benn bu ci bokk ci boo xam ni am na charte saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim waaye l'essentiel mooy ni wér na wér na lii rek lenn rek lañu fi mooy àggul ci darajaay lu nekk ci saxiixay ni loolu rek lañ ciy jànge nii wér na léegi imaam al Bayhaqi kon mu ne axbarana abu abdillah al xaafiz mu ne nettali nañu abu abdullah alxaafiz di bàyyi abdullah loola nekkoon dàkkantaam alxaafiz di xaafiz bu mag bi xaafizul xadiis di abu an-naysaabuuri alxaakim an-naysaabuuri moom rekk nettali mu ne déedéet mooy leen nettali mu ne wa abu bakrin ahmadu bnul xasan ak abu bakrin ahmadu bnul xasan alqaadi te nekkoon juge xaalaa ñoom ñaar ñépp nee di alxaakim ak abu bakr ahmad ibn alxasan bi ñoom ñaar ñëpp nee nañu xaddatanaa abul abbaas al asam mu ne nettali nañu ku ci nekk ci ñoom ñaar nettali nañu abul abbaas di al asam qaala mu ne xaddatanaa alxasan ibn mukrim mu ne alxasan di doomi mukrim moo ko leen nettali qaala moom alxasan ibn mukrim mu ne xaddatani nettali na man alxasanu bnu mukrim abu ahmad bishr bnu muhammadin as-sukkari wala as-sukkari wala sukkari mu ne nettali na ma man alxasanu bnu mukrim ahmad abu ahmad looloo nekkoon dàkkantalam turam nekkoon bishr di doomi muhammad as-sukkari moom mu ne qaala mu ne xaddatanaa abdulmalik ibnu wahbin almudhijiyu mu ne nettali nañu abdulmalik di doomi wahb almudhiji qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu alxurr bnu sayaax moom moo ko nettali an abi macbadin alxuzaaci di abi macbad di bokkoon ci waa xuzaa tribu bu mag boo bële ca arabiya léegi muy nettali mu ne moom abu ma'bad alxuzaa'iyu radiyallahu ta'ala anil jamii anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja laylata haajara min makkata ilal madina huwa wa abu bakrin wa aamir ibn fuhayra mawla abi bakr wa daliluhum abdullah ibnu urayqitin nil lay siiyu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mu génnee guddi ga mu génnoon di gàddaay yi naa ca fajar ca avant njël lañ jóg lañ joxoon rendez subha salaas foo fële ca montagne ba ca jabalu euh, euh, thawr ca montagne boobu la nekkoon ca bëj bu doon ci réewi wolof nga nekk Dakar walla Saalum wala yooyu ñu ne la bëj gànnaar bëj Saalum wala nga nekk Dakaaru walla Saint-Louis nga ne bëj gànnaar voilà mu ne bi nga xam ne ci lañ génn moom gàddaay yi ci guddi googu ànd ak jóge Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman moom rek mu ne déedéet wa abu bakrin huwa wa abu bakr ak seydna abu bakr as-siddiq radiyallahu taala anhu wa aamir ibn fuhayra ak aamir ibn fuhayra mawla abi bakr te abu bakr daal woon ko ribéere radiyallahu anhuma wa daliluhum ak seen àndandoo bi di seen tegtal bi ki nga xam ne mooy seen guide bi abdullah ibn urayqit di abdullah di doomi urayqit al-laysi nekkoon kojug lays mu ne fa marru ñu daal di romb bi tey ummi ma'badi ñu daldi romb nag ci xaymaay mooy xayma comme liñ la waxoon sànq xaymaay umm ma'bad Allahu mooy umm ma'bad sànq wax nañ la li ci am këne ñoom araab yi looloo nekkoon seeni mbir loolu lañu xamoon ci lañ doon nekk ci seen xayma yooyu nee nag ñu daldi kon mu romb ci xaymaay Umm Ma'bad al-Xuzaa'iya bokkoon ci koju Xuzaa mu ne moom Abu Ma'bad al-Xuzaa'i xam nga Abu Ma'bad Umm Ma'bad Abu Ma'bad bii moo nekkoon kan jëkkëru ummu Ma'bad dañoo amoon doom ju tudd Ma'bad moo tax ñu naan abu Ma'bad mooy bàyyi Ma'bad ak ummu Ma'bad yaayu Ma'bad mu ne nan lañ mu ne fa marru kon ñoom ñu romb ñoom deleeg ñoom njëg kii boobu mbooloo moomu li tukki muy alayhi salaatu wassalaam seydna abu bakr amir ibn fuhayra abdullah ibn urayqit ad-dalil wa kaana ala ala euh, diini kuffaaru Quraysh temps yi ci diine kuffaaru Quraysh la bokk am na ci boroom xam-xam yi imaam Abdul euh, euh, Yuusuf ibn Abdul Barr al Andalusi rahimahullah nee na aslama tu mujj na tuub ginnaaw radiyallahu anhu mu ne kon ñu romb ci xaymaay ñaari xaymaay Ummu Ma'badin al-Xuzaa'iya yi mu ne moom wa kaanat Ummu Ma'badin imraatan barzatan jalda mu ne Umm Ma'bad nag dafa nekkoon femme boo xam ne da doon dafa amoon doole waaye mage woon doonul woon làqatu comme ni ñi gën a féete suuf ci jigéen ñi doon ba a feeñe noon di nekk ci ëtt yéeg yooyu ngir ñu leen di gis comme lépp ñi xam ne mooy aadaay nit ñu sell jigéen ñu sell ñi nga xam ne du bëgg fu ñu jaar rek ñu leen di gis la as-sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha waxoon ne xayrun linnisaa'i an la tara rijaal wala yaraahu rijaal moom as-sayyidatu Fatima bint rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha sayyidatu nisaa'i aljanna moom sayyidatu Fatima radiyallahu anha mu ne li gën li gën ci jigéen mooy ne mu bañ a gis góor ñi góor ñi bañ koo gis waaw akbar loolu de moom fiw loolu de xanaa moom moom moom léegi léegi la kaw tëf mu ne li gën ci jigéen mooy mu góor ñi bañ koo gis mu bañ leen a gis Allahu akbar vingt-et-unième siècle moo taxit ah bu société yépp yàqoo léegi bul fa bu bu bu bu bett kenn maquillage yu bari yépp coow lu bari rek koo jox mu naan bëggu defuma ko ngir ñu gis ma loolu moom mooy wax ñi gën a yàqu ndax ku ci toog këram du génnul kenn seet si ko kenn defu ko dara du ko def waaye yow waaye fa ñépp daggee ma def ko pare nga bëgg maa gëmloo que ne man defuma ko ngir loolu mais ba pour la na nga koy def bu doon sa plaisir rek ba nga newee yow rek kenn new fa lu tax defoo te foto wu woo voilà pour yónnee ko mën nañ la dama koy def waaye génnoo mooy tamit toog di wax Skype en vidéo bu dee lool la ma jaral na leen yooyu yooyu taxul ñuy wax yii nag yi ñuy wax mooy ku newul ak jëkkëram mooy ne ñi ko war a gis rek nañu yem ci moom zaatul mahram zawi mahramiha ñi nga xam ne ñooñu ñooy koj armalam ñooñu rek doy na moom nag mu ne ummu Ma'bad moom melul woon comme noonu ndax dafa mage woon moo tax doonul woon def te loolu arab yi doon lañ meloon ak tamit même suñ dëkk yi ah ba temps yu yàggul rek année quatre vingt yi amoon na danga gis ñoo xam ne bu ñu gisee soxna yoo xam ne bu ñu génnee war a jaar yoon boo xam ne ndax fa fa ñu jëm de yoon bii wa gën a gaaw waaye bu ñu nee nii gis te yoon wa ca kanam mu bari ay góor dañuy teg di jaar weneen yoon woo xam ne même bu dee moo gën a gudd kenn du leen gis loolu dafa amati léegi léegi sax bala nga ñëw kii mooy fi nit ñi nekk lañuy seet même bu dee moo gën a sori nañu fa jaar di kokkos tokkos yi jàll maa ilaatun mumilaat li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ñoom dañoo jéng maa ilaatun dañoo jéng ci seeni jikko waaye maa ilaatun dañoo jéng ci ñuy doxe di kokkos kokkos kokkos kokkos voilà di daagu nànk noonu lañuy def maa ilaatun mumilaat di jéngal gaa yi yambar yi ba pare nag ñu ne gaa yi waruñ leen a xool pourquoi ñu may xool loolu kay mooy li arab bi wax axadahu marbuutal yadayni wa rijlayni thumma qadafahu fil yammi thumma qaala lahu alayka alayka an tabtalla bil maa'i majnuun majmuun majnuunun haadaa mooy nga jàpp benn nit yeew loxo yi yeew tànk yi boole yéeg ci étage walla yéeg foo xam ne walla ngeen taxaw ci côté ak dex walla géej ñaari ponkal téye ko kii téye loxo yi ñu takk kii téye tànk yi ñu takk ñu juuta mbaay ko un deux trois tëmbeel ko sànni ko ci géej gi ba pare ne ko nag biñ koy sànni laata muy àgg ci géej gi ne ko alayka an tabtalla bil ma ñu ngi lay tere nga tooy ci ndox miñ la sànni oh, kooku ki wax ñaar ñuy wax loolu maj ñooñu ñooñu junuun moo leen jàpp mooy ak ndof c'est la def lu la neex solo lu la neex ba pare naan pourquoi ces regards yaa ko def yaa attiré regard yi boo bañee loolu solo lu desal gars yi dañoo nekk ay malaaka yoo xamante ne nii kenn du xool yaa fi yow la dimbalil sa bopp dimbali nit ñi après nag viol yi ci topp ak yépp loolu nekkul ne gaa yi dañ naan li ñu def baax na waaye dama ne ñoo cause booy booy faj mbir da ngay jaar fa source ba ngay commencer te yàlla waxoon na gis nga sol gi yàlla digle jullit jigéenu jullit mu ne loolu bu ngeen leen di laaj laaj leen leen min waraa xijaab te soxnaa ci bi alayhi salaatu wasalaam la doon wax wa radiyallahu anhu di wax ak ñan ñi gën ci kaw suuf ñu mas a jaar ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di saxaaba yi radiyallahu anhu ne loolu atharu li qulubihin bi qulubikum wa qulubihin nga fekk ñuy bañ di gis yooyu noonu comme niñ koy gisee léegi nii moo gën a laab gën a sell ci seen xol ñoom saxaaba yooyu xam nga ñooñ ñi ngoon wax mooy la Seydina Abu ci la woon Seyna Ousmane ci la woon Seyna Omar ci la woon Seyna Ali ci la woon Seyna Mu'aaz ñépp ñoom lay wax atharu li qulubihim wa qulubihin moo gën a sell gën a laab ci xolu ñii ma tudd ñépp ak ñi ànd ak ñi topp seen ginnaaw mais léegi bu dee ñooñu lay wax ñooñu ñooñu nga xam ne mais loolu doo ko sax soupçonné ci ñoom bu dee ñooñ lay wax lan ngay xalaat ci man mu feebul mi toog fii naan noo man loolu moom man moom yooyu yooyu man yëngaluma kadib kàcc kat nga rek dangay wax lu la neex mooy ne yow bu dee ñooñu la ñuy wax loolu mooy ne loolu la wat tambu naa ne bu lool bu ngeen ko defee kenn du leen lor bu ngeen solowee noonu duñ leen lor ndax kat agresseurs yooyu ñu bari ñi ñu ñi ñu dul agressé bu ñuy agressé ñépp ki am chance quatre vingt dix pour cent rëcc ci oto boo xam ne njaganjaay bu ñu àgg bu ñu bu ñu kar jigéen ñi amul chance ñi ñi ñi nga xam ne ñoo am quatre vingt dix pour cent duñ leen agressé mooy ñu ca muur waaye ñi langal seeni chaîne ak fii ñoom ñépp lañuy dagg seeni baat xëcc chaîne yi buñ gisee ni amul ñu lañ set seen baat yi ne leen lan moo tax takkoo chaîne teggi fa teggi leen fa la Oustaz Sall doon wax naan moo tax waaja ba mu doon agressé ibaadu ba moom agressé bu bu civilisé la ko agressé <laughs> Oustaz <laughs> mu ne ndax da ko agressé ba pare ne ko eh taxawal yow <laughs> ek mu jaay woon ndox ba guddee fële xaw ma ca seen wala côté yooyu mu dajee ko agresseur agresseur bi ci lëndëm gi ne ko eh taxawal mu taxaw mu ne ko foo jëm mu wax ko ne ko mu wax ko fi mu jëm ci banlieue bi ndax dafa liggéey si woon doon jaay si ndox loo yor mu ci sërëm wan ko li mu yor ci sërëm mooy xaalis bi mu jote jaay bi mu tuutee mu ne ko ëndil mu ngi yor paaka bi xaw ma di ko xoqatal mu teg ko ci loxoom mu xool ne ko lii rek nga yor mu ne ko waaw mu ne ko yow ibaa ne ko nag bu beneen yoonee bu ko def ndax ibaadu du dox ba heure bii ndax bu doon keneen moom dafa foog ne ba pare lan moo tax mu ne eh, si ki eh, agressé bu civilisé bu civilisé la mooy da ko ci ne ko lii rek nga yor mu ne ko waaw mu dollil ko ci as weccet ne ko nag gaawal nga ñibbi <laughs> moo tax muy agressé bu civilisé da ko joxaat da ko cee yokkal sax loo xam ne moom mi doon agressé moo ko mayaat xaalis ci mbir mi nag ne ko demal ibaadu nag du dox ba heure bi voilà lan moo tax mu wax lool nga foog ne bu doon ko bu loon ko muuruwul yooyu dina ci mais du ab du ab moo tax walla yu zay na bu ngeen ko defee duñ leen lor ku ci nattu dal nag loolu la yàlla bëgg ndax yàlla dafa bëgg di nattu ay jaamam noo koy gën a topp tamit mu lay gën a nattu ñenn ñi nag du nattu waaye mbugal la ngir ñu génn ci lu bon liñ nekk waaye bu dee ku ku jaar ci yoon wi am ñu la ciy dal yàlla daa bëgg xool li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan waaye xool kan mooy muñ te yàlla tax ak ki nga xamante ni nii moom ndeke mbir yi dafa foogoon naa ko def rek nekk ci sécurité waaye yàlla taxul woon kon ndaw si moom loolu moo nekkoon aada yi jamono yooyu ba suñu jamonoy dëkk yu yàggul laata télé yi di tasaaroo image yooyu ñuy copier ci ñeneen ba mel lu yées sax liy xew ci dëkk yooyu yàlla nañu yàlla sàmm kon mu ne moom dafa nekkoon wakaanat kaanat moom ummu Ma'bad dafa nekkoon imra'atan barzatan jalda dafa nekkoon femme boo xam ne ku doon feeñ la doon nekk ci ëtt bi la doon toog te li nga xam ne moom la ñi gën a ndawe ci jigéen ñi am ay cinquantaine jàpp yooyu quarante cinq jëm yooyu ak gën nekk jam doon doon fagaru ngir di nëbb seen bopp moom doonu ko woon def ndax mag ndax dafa mage woon waaye nag jalda ku amoon doole la nag mooy ku amoon yaram la ba pare mais nag malgré loolu lépp dafa nekkoon nag koo xamante ni ku am xel la woon ku sàmm boppam la woon nag nekkul ne doonul woon làqatu comme moytu comme li jigéen ñi ñi ko gën a suufe di def tekkiwul woon ne mooy da ngay gis ay cëram ak yooyu déedéet déedéet ku amoon xel la ku sañewu la woon moom it lan moo taxoon mu ko doon def dafa doon toog di waxtaan ak nit ñi ñiy romb voy comme ci àll bi la nekk képp kuy jóge yoonu màkk Médine boo jaaree ci moom mu daal di lay ganale waxtaan ak yow ndax loolu da ko doon wéttali waale muy waxtaan waaye tamit di ganale waale ñooñ ndax loolu alxiraa dafa nekkoon aada joo xam ne lislaam dafa ñëw daal di koy saxal muy xira dayf ganale ngan moom looloo taxoon mu fa doon nekk doon génn barza ji mooy feeñ gi mu doon nekk ci biti mais pas ay yéreem doonu loon jot voilà ku amoon kàttan la nag jalda waaye ku mënoon a muñ la ci mettit yi nga xam ne ñooy dal képp ku dëkk ci désert bi waxatuma la yàlla fay dal ak ñàkk gi sécheresse gi poussière bi nga xam ne daanaka xayma yi mooy dë ngelaw ñëw jaar fa mu effacer lépp nga war a defalaat yëpp te doon loon kaas mu nekk fa boroom ku mënoon muñ la moo tax mu ne moom wa kaanat nekkoon na ummu ma'badin ummu ma'bad imra'atan jigéen joo xam ne barzatan ku doon feeñ la doon nekk ci côté yoon wi foofu xaymaam yi ne woon ci xaymaam yooyu jal da ku amoon doole la tahtabi wa tajlisu bi finaa'il xayma da doon toog ci fi nga xam ne mooy kuuru xaymaam yooyu di tàntam yooyu ci kuur bi la doon toog mu ne fa tut'imu wa tasqi lan moo tax mu fa doon toog ngir di dundal ñi nga xam ne ñoo fay jaar comme ni ñu ko waxe sànq di voyage yi di leen jox bu dee seen approvi seen provision dafa commencé nekk sec sèche sèche jeex wala boog ñuy waaja am problème mu daal di leen dimbali tout mu di leen jox lu ñu lekk wa tasqi malgré ñàkkaayam ak condition yu metti yu nekk teewul woon mu nekkoon koo xam ne nag ku tabe la woon doon leen nàndal léegi nag bi fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam agsee ak àndandoowam yi radiyallahu anhum fa sa'aluha hal indaha aw labanun yashtarunahu minha ñu ñëw daal koy laaj bi ñu agsee alayhi salaatu wassalaam ak ñi mu àndal ñu daal di koy laaj moom Ummu Ma'bad ne ko ndax am na yàpp wala soow wala meew moo xam ne ñoom dañu ñoom nag laajuñu waaye dañ koo laaj ngir lan yashtarunahu minha ngir ñu jëndu ko ci moom Allahu akbar xon naa la ñëwuñ ëldëb ne ñun ñoom am nañ ci droit ndax dañuy kii dañoo sonn nañ jël alalu jàmbur sonn taxul nga jël alali jàmbur julalewul mu ne falam yajidu indaha shay'an min dhalik li ñu ko laaj di yàpp wu ñu jënd wala meew mum leen jaay fekk amuñu dara bul fàtte ne waxoon nañ la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa yóbbaale woon lan alalam jëpp waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu ko riwaaye tuddul xam nga ne bokkul ci xellu nga ne moom dafa génn sans yor dara waaye même bu dee yorul dara Seydina Abu Bakar li mu yor mooy ne bañ leen di defar ëmb bi neewul woon comme niñ ko gisa woon jotaay bee weesu pourquoi ngeen di defar ëmb bàyyi leen ñu dem wàkkeerlu ci yàlla déedéet provision bi lu muy jariñ te yàlla ne fi déedéet gis nga ñu yóbbaale loo xam ne sax mën nañ ci jënd foofu ba ñëw di laaj ndaw si ndax man nga am nga yàpp woo ñu jaay wala soow moo ñu jaay fa lam yajidu indaha shay'an min dhalik trouvé wu ñu fa dara ci lool du yàpp du meew wa qaalat ummu ma'bad ne leen law kaana indana shay'un maa a'wazakum al-qiraa mu ne leen ah ñun de man de bu doon dara am na fi am na ci kër gi doonuma leen woon sax bàyyi ba ngeen ma koy laaj bu ngeen di ñëw ma leen koy defal ndax ngane gi nga xam ne moom lañu xam ci araab yi mooy ñoom mu ne loolu bu ñu ko amoon duma woon xaar duñ leen woon bàyyi ba yéen ngeen di aajowoo lool di ko tudd ba dangeen da koy jënd waaye maa leen koy defal ci waaye nag ah loolu de amu fi ummu mabat ki hadis bu mu ne wa idal qawmu murmiluuna mustinuun mu ne ñoom bi ñuy dem noonu nag euh, dafa fekk seen xaal muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xamante ne nii ñoom la àndal muy àndandoowam bi mu ne dafa fekk ñoom fa idal qawmu murmiluun ñoom dafa fekk nafadat azwaaduhum seen provision dafa jeex ak akbar ndax xam nga affaire bi dañu def provision mais <laughs> gis nga fi ñu jaar sud bi lañ jaar te après da ngay contourner mooy loolu lépp day gën guddal yoon wi ah, affaire yi nag daal di jeex provision ba jeex moo tax mu ne fa idal qawmu murmilun bañ fay ñëw fekk na ñoom seen provision jeex na yoratuñ dara loo xam ne moom la ñuy naan wala lu ñuy lekk man nga ne sax est-ce que fekkul mu jeex avant muy bi ñu gisee jataay biy weesul xadiis sayna Abu Bakr bi nekk ci imaam Ahmad ak imaamul Buxaari rahmatullah alayhima wa bi muy dem ci xeer wu mag woowu defar ko neneen ci ma lay saar fii dafa dem di wër gis benn sàmmkat moo ko mayoon soow mu ndartal ma soowu tuuti ma sotti ci ndox loolu dese woon nañ boo xam ne nee na bu ma yoroon waaye nag bii nag dafa fekk seeni mbir jeex mu ne fa idal qawmu kon murmilun mus tinuun wala musnituun non seulement desewuñ ndox desewuñ bokk seen euh, provision jeex na waaye nag ah musnituuna ñu am nag xiif mooy ñu nekk ñoo xam ne nag dañoo amatuñu mooy ñu dugg comme si ak qaxt muy sécheresse mooy ne mooy daal lu dara amul amuñu dara seen provision jeex na seen lépp jeex na waaw akbar su nga yonent bi alayhi salaatu li mu daj laa ilaha illa la suñu waaj waxoon gaa yi léegi moom diine ji jaral ñu sax bàyyi ndékki retardé ndékki ndax luy jëmale lislaam kii kanam jaraluñu ko defar nañ ndékki li ba teg ko projet lislaam taxaw na boo xam ne dangaa war a teg ndékki li dem léegi gaa yi ne ah waaye yow loolu mën na xaar gaa yaa nga fa te bu ñépp ne woon gaa yaa na gaa yaa nga fa benn tànt du taxaw ca lañ war a def dañu soxla tant de ndax loolu la yenn yi ay nit a koy du ay jinnee fii nekk di def ah, wala ay malaaka ah, di xaari xar baax nit ñi koy def waaye bu dee ku nekk daal dafa teg mbir yi lu jëm ci mbiru boppam àddinaam da ciy dox di dem ay pôle chômage ak yooyu pôle emploi di wëri di sonn di baare yindeey def lu ne waaye bu dee mbiri diine mu ne gaayaa nga fa pourquoi yow bi nga waree xëy toogoo sa kër ne bu weer deewee dinañ ma fay garaawul am gaayaa nga fa ndax sama collègue yaa nga fa lool nga wax mais bu dee yëfu diine moom gaayaa nga fa mooy ne xoolal li mu daj yépp ñun moom ñu ci bari ci ñun jaraluñu bàyyi ndékkit la leen l'islam taxaw au contraire ñoo koy dóor bu doon luy daanu la kuu ko asome ñoo koy dóor mu ne kon wa idal qawmu te bañ fay jaar bi ma laaj loolu ñoom kat murmiluuna musnituuna seen provision jeex na waaye tamit eh, eh. ñoom daal ak sécheresse dugg na leen mooy dara amu fa dara amu fa ñàkk daal di leen daj dab mooy amul dara alqaxtu bu dee ne dara dese moom amul ndox mu jóge ci asamaan fi bu mu yor waaye du lenn lekk gu ñu yor ah di leen daw si waxee lool di Umm Ma'bad mu ne fa nadara rasulullah sallallahu alayhi fa ida shaatun fi kasri xaymatiha biñ ñëwee femme bi wax leen lool ñu xool taxaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis benn gàtt bu nekk ci wetu kasri xaymatiha mooy jaanibiha jaanibi euh, euh, benn ci wàll benn ci wetu benn ci xaymaam yi mu daal di fay gis benn gàtt bu fa ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa shaatu yaa umma ma'bad ne ko umma ma'bad gàtt gële may moom nu mu fa demee fa qaalat ummu Ma'bad ne ko shaatun xallafaha aljahdu an alghanam ummu Ma'bad ne ko gàtt gee ngay séende li tax mu des fi mooy ak loof loof ak loof a ko jàpp ba moroomi gàttam yi bi ko sama jëkkër di yóbbu di leen sàmmi tay amul sax doole ju mu doxe ànd ak ñoom looloo tax mu des fi nga ne kooku kenn waxat boobu moom taxul ñuy wax <laughs> muy ne bii moom taxul ñuy wax ndax boo ko fi fekkee nii ñàkk am doole ju mu doxe gàtt ku manula doxal sa bopp nga xam ne topp sa moroomi gàtt bu dee ne kooku moom euh, kooku moom taxul ñuy wax mu ne ko moom moo ko fi téye nag moom nii ngay gis gàtt gi looloo ko fi téye ah bi mu waxee loolu yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ne ko fa hal biha min laban ne ko waa ndax waa mënula dem ndax li nga wax mais est-ce que moom amul soow moo xam ne man nañ ko fa man nañu ko rat moom gàtt gee qaalat Ibnu Ma'bad ne ko hiya ajhadu min zalik ne ko hé mais moo gën a loof loolu gis nga moom dara amu ko dara dara dara dara moom gën na catastrophique li ma la wax ah. kooku moom jarul sax ngay xalaat ginna sonn ko ñu koy ratt kii amul dara sax daa amul sax lu ñu moom amul dara lu ñu ratt ci moom gàtt gii gée ngay séen yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko ta'zaniina li an ahlubaha ne ko ndax permettre nga ma est-ce que mën nga ma jox ndigal ci ma ratt ko xoolal waxi teggin ya ta'zaniina li an ahlubaha dañuy wax lu baha di wax ahli baha ahli baha wala ahlu baha boo ci wax baax mu ne ta'zanina lii an ahlu baha ndax man nga ma may digal yow ummu maabat ma ratt sa gàtt gëlémay seen nga ne amul dara te manula sax jóg dox topp moroomi gàttami bi ñuy dem bi ñuy dem ci suba qaalat ummu maabat ne ko in kaanat biha halbun fahlubha ne ko ah bu dee ne am na loo ratt ci moom rattal nemal rattal bu dee ne am nga loo ratt ci moom rattal jox naa la ndigal fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bishaati fa masaxaha wa dakara isma allah wa masaxa dar'aha wa dakara isma allah wa daa bi inaa in laha yurbitu rahb fatafaajat wajtarat fa xalaba fiiha sajjan xatta alaahu lbaha fa saqaaha wa saqaa asxaabahu radiyallahu taala anhum wa ardaahum Allahu akbar mu ne ko jox na ko ndigal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi indi wax ñu indi gàtt bi kon ñu indi gàtt bi mu daal di koy raay fa masaxaha wa dhakara ismallah mu tudd turu yàlla allahu akbar allahu allah maa a'zamahu moo ko gën a rëy ci tur laa yuaadilu maasmillahi shay moom dara tollul ak moom amul dara lu koy diir mbagg moom turu yàlla allah bi mu ko raayee tudd turu yàlla wa masaxa daraaha mu daldi raay faxas weenu weenu gàtt gi faxas ko wa dhakara ismallah mu tudda turu yàlla waaye ñun baa ñu ngi tudd turu yàlla Allahu akbar wadhkur isma rabbika sun nañ ko ci su gis nga suuratul muzammil yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila alquran lan la waxu boroom bi kalaamu rabbil alamin wadhkur isma rabbika bukratan wa asila deel tudd sa turu boroom bukratan ci suba yi wa asilan ak ngoon yi Allahu akbar zikrullah loolu mooy li nga xam ne mooy dundal xol yi di dundal ruux yi muy zikrullah loo ko dugal mu namaa wa ala mu daldi yokku féete kaw loo ko rocc nag safu la mu féete suuf ba pare ñàkk solo kon mu laal weenu gàtt gi wa zakara smallah mu daldi tuddat yàlla wa daa bi inaa in mu daldi laajte ñu indil ko benn ndab boo xam ne lahaa yurbitu rahta ndab loo xam ne day mën na nàndal ar rahta mbooloo mi nga xamante ne ñoom matuñu diis neuf jàpp suuf te jigéen du ci bokk wala ñu ne diis la commencé jëm quarante ar ñu toll noonu man nañu cee naan ba seen koll yi nekk ñu tëdd dootuñ jóg ndax naan lu ñu naan bu bàyyi naan ba màndi mu bëgg dalaa bëgg wax ni mu jox ko mu daldi laaj ñu ëndil ko laaj ndab loo xam ne mbooloo mi ñu moo xam ne matuñu dix jàpp neuf lañuy yem bu ñu baree ba bari man nañ ci naana naana naan ba duñ mën a jóg fi ñu toog waaw akbar mu daal laaj bu mel noonu mooy dañ man nañu naan ba màndi te mbir yi du jeex mu laaj ndab lu mel noonu ah! bi mu laajee lool moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi leen rattal nag mu daldi leen rattal fatafajjat wajtarat fa xalaba fiiha sajjan xatta alaahu lbaha waaw akbar ngay dégg arab mu ne fatafajjat wajtarat fa xalaba fiihi sajjan xatta alaahu lbaha mu ne biñ ko indilee gàtt gi mu laal weenu raay ko tudd turu yàlla raay ko laalaat ween yi daal di koy raay laat ñu indil ko bool bu toll noonu récipient bu toll noon nga xam ne juróom-ñeenti nit mën nañ ci naan ba màndi fatafajjat gàtt gi mu daldi di tànk yi comme buñ koy waaj a ratt comme xar wala nag wu ñuy ratt ni muy écarter tànk yi daldi ubbi entre tànk gin koo yaatal wajtarat fa xalaba fiihi sajjan mu daldi ci ratt sajjan muy mu ratt ci soow meew moo xam ne mu bari la lu bari di wal di jóge ci weenu gàtt gi hatta alahul baha mu fees commencé dafa dem ba fees féete kaw ar rawa fees Oh, waaw weex fees fees ba ci kaw bay waaja rendal alaahul baha fasaqaaha Allahu akbar wala am na ci yenn riwaaya mooy bii sax bii la ñu ñëw fasaqaaha neewul ñun ñoo ñun moom dañoo mar ñun dañoo suñu provision jeex na kon nag gis nga nit ku marte xiif boo yorul jikko yu kawe nii buñ leen indilee lekk ay mbooloo dañuy jiiroo comme li doon xew temps ngénte temps gone teg bool bi rek gaa yi xëpp tëb ci kaw di jiiroo pourtant mën nañoon def ndànk waaye esprit de jiiroo waaye nan la def dafa jël mbir mi daal fa saqaaha mu daldi jox ndaw si ne ko yow naanal muy ummu Ma'bad ndaw si naan ba màndi meer bi ab meer la ku mage la woon ginnaaw gi mu paree moom ndaw si naan meer bi naan ba màndi wa saqaa asxaaba fa sharibu alalan ba'da nahal ginnaaw bi mu daldi jox àndandoowam yi jox leen muy Seydina Abu Bakr Aamir ibn Fuhayra wa daliluhum seen gid bi di Abdullah ibn Urayqit al-Laythi radiyallahu ta'ala anil mu daldi leen jox ñu naan naan alalan ba'da nahl mooy ba'da nahlin naan naanati alal mooy deuxième ñaan gi ngay naan mooy ne naan nañu naxal mooy naan bu njëkk gi baada alalan naan maintes fois la bëgg wax ñu naan naana ba doyal alalan ñaari yoon la alaat baada naxalin ginnaaw bi ñu njëkkee naan xatta ida rawu ba ni nga xamante ne nii ñoom ci lañu naan nag ba màndi shariba aaxirahum moom alayhi salaatu wasalaam mu mujjee naan Allahu akbar ba pare mu ne leen wa qaala saaqil qawmi aaxiruhum ki nga xamante ni mooy servir di nandal nit ñi kooku mooy ki war mujje mooy ki mujjee naan xadiis boobu ci Ummu Ma'bad bii la ko waxoon radiyallahu eh, eh, moom eh, Ummu Ma'bad mère bi mu ne leen saaqil qawmi kiy nàndal nit ñi di leen servir aaxiruhum moom mooy ki nga xam ne moo leen war a mujjee naan <laughs> ay way jële ah, gaa yi nag am na ñoo xam ne ñoom dañuy servir seen bopp ba pare togg ceeb bi lekk ci ba suur door a joxe door a yàq moo tax loolu noonu euh, day wuteeg lii nii nekkul ne waa ji lool affaire nekkul ci affaire bàkkaar déedéet waaye ci affaire makaarimul axlaaq du affaire ku def lool da nga am bàkkaar ndax lan moo tax ngay njëkk lekk déedéet bu dee ne lekk ji dagan na kay ana bàkkaar bi tukkeewul foofu. loolu amul bàkkaar mais def na loo xamante ni ni gënut te def na loo xam ne du njàngaleen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saaqil qawmi ki nga xam ne mooy nàndal nit ñi aaxiruhum mooy kiy mujjee naan mais lool ki kiy nàndal rek la wax mais lekk tamit ci la booy servir ay nit bu dee ne yéen ñépp bokk ngeen mbir mi tiim koy lekk par palaat ngay joxe bul jox sa bopp ba pare dóora servir ñi ci des déedéet waaja nga xamante ni yoon bu doon attaaya ku ma xam la woon dama doon reetaan loolu bari ndax day buy attaaya day day day day def tout le temps nag daanaka fu mu nekk rek daanaka mu ngi attaaya bu amee jot nii am te suukar ak yooyu moom war nga doonul woon jóge ci néeg bi day nugg nag surtout seddaay day naan day pare attaay bi naan xelli naan ndax day doon xelliwaat naan histoire bi dafa xaw a yàgg man dama ko doon toog di ko xool ndax doon na naanaat deuxième ba pare loolu wóorootuma mais li ma leer mooy doon na xelli naan xelliwaat beneen kaas teg ci wet gi daldi jël yeneen kaas yi xelli ne joxal gaa noonu lañu doon def waa ju baax la woon nag te tabe waaye amaana daa xamul woon xadiis bi xaw mi aaxiruhum ndax kenn fayu ko dara defaluñ ko dara mais da doon jël fu mu attaayaa xel nit ñi sauf que nag dina naan nag ba teg beneen kaas ci wet gi door a xellil gaa yi waaw ah, boobu moom xaw may sept ans la ak yu jege yooyu ginoon naa nekk ndaw man xaw ma woon sax saaqil mi aaxiruhum xaw ma woon loolu waaye loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci wàllu waajuy servir ay nit kon mu jox ndaw si ndax teral ko ndax nag gàtt bi moom moom moo ko moom waa kërama ko moom waaye nag gàtt gi bu fi newul woon yonent bi alayhi salaatu wasallam mën na def miracle waaye buur yàlla ci lii la ko lii rek lii miracle la mooy ne mënoon na am soow mu mu naan saa mu jaar ci gàtt laa lu bëgg a wax waaye mu jaar ci gàtt gi mu daal di koy terale gàtt goog nga xam ne moo ko ci jox ndigal ndax bu bañoon mënoon na ne déedéet jóg sax sama kër lu tax ngeen fiy toog waaye mu accueillir leen malgré ñàkk gi moo tax ñàkk ak jikko yu baax nekkul loo xam ne ñoo nit day ñàkk rek doo du am jikko yu baax wala du xam dara civisme zéro déedéet nekk nit ñi ndax dafa ñàkk déedéet ndaw si amul woon lu bari de waaye li muy ñàkk ñàkk li muy tuutule lu mu yor ku romb mu bokk koog yow ba ñuy ñëwee gisuñu lu mu fi am amul dara waaye mu accueillir leen accueil bu baax waxtaan ak ñoom kon mu ngir teral ko fasaqaaha mu daldi koy jox mu daldi naan ndaw si ginnaaw gi mu jox ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu daldi naan alalan ba'da nahal naan naanaat ginnaaw ba ñu naanee naan bu njëkk xataa rawu ba ñi nga xam ne ci lañuy màndee mu daldi shariba aaxiruhum mu daldi leen naan ki nekk ki naan lu mujj li mu wax leen lool summa ginnaaw gi xalaba fiihi thaniyan awdan ala bad'in fa gaadarahu indaha thumma irtaxalu mu ne ginnaaw gi naan nañu mbir mi da doon waaja remmet récipient ba fañ defoon soow bi ñu naanee ba pare yonent ñoom ñépp ñu naan alayhi salaatu wassalaam daal di rattaat ngir lan naa leen fi bàyyil ñoom loo xam ne dinañ ci mën a jàpp gis nga gàtt gi nii dara amul woon tollul woon sax fu muy moom nekkul ne ak gàtt gu doon jur doom la ba sonn dematul de gàtt la goo xam ne tollul woon sax foo xam ne dañ ko doon tëbe fu muy ame doom tollu ko woon loolu la de gis ne mu'jizaat alayhi wassalaam loolu kenn mënu koo lii toog fi naan moo de lii li mu'jizaam yi lii la loolu loolu loolu kenn du ko def ndax kenn mënu koo lim wa aktharul anbiya'i mu'jiza yonent yépp alayhi salaatu wassalaam moo leen ëpp ay mu'jiza ay miracle yu mu def mënu koo tudd bind ci téere du di ko compter di ko takk la tuhsa kenn du ko takk kenn du ko du ko compter ndax loolu xanaa mooy toogal di compter gi yépp seconde bu ne miracle loolu danga koo man pour wax ni mu baree rattaat une deuxième fois awdan ala badin delluwaat di gi après bi mu rattee bu njëkk ba bañu naan ba pare mu rattaat ba mu feesaan mu bàyyil ko fa ndaw sa daldi fa ghadarahu indaha mu daldi nag jóg dem bàyyi fa soow moom neewul e nañ ko jël yóbbu fa ghadarahu indaha mu bàyyil leen ko ñoom bàyyil ko ummu ma'bad summa irtaxalu ginnaaw gi nag ñu daal di laxas convoi bi jógaat di dem léegi lan moo xew ginnaaw gi nga xam ne ci lañu deme ak bi ñu demee lan moo xew seen ginnaaw ak ñoom fa ñu jëm bala ñoo dem fi ñu jëm ñoom bi ñu demee ndaw soosu di Ummu Ma'bad lan moo xew ci ginnaawam waxoon nañ la ne jëkkër ji dafa demoon sàmmi ay gàttam bii moo fi des ndax dafa loof dafa sonn manu ci woon a ànd moom bu mu ñëwee di Abu Ma'bad bi nettali xadiis bi lan moo fa xew loolu la ñuy gis insha allah ci jataay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala saaxibi siira alayhi afdalu salaatu wassalaam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil alamin